wa walidayhi wa liman yuallimu bara'atan min naarihi faltagnamu sëriñ bi radiyallahu ba léegi mu ngi toxalal yi nga xam ne ay téere ñoo ko cité daal koy tudd ne ci ay ngëneelu bismillahi rrahmani rrahim di basmala mu ne bokk na ci yoo yële nga xam ne téere yi tudd nañu ko mu ne wa xaytuma yu basmilu sabiyu saa soo xam ne yu basmilu waxoon nañ la ca jotaay bële buñ ne basmele yu basmilu mooy qaala al mar'u bismillah fii nag as-sabiyu mooy fépp saa boo xamante ne xale bi nee na bismillah fii maktabin ca daara ja ca fa xam ne moom lay jàng fa lay jànge alquran yaktub lahu al aliyu borom bi nga xamante nii mooy ki nga xamante ne mooy ci kawete yéegut dina ko bindal waaye du ko bindal moom kese de wa waalidayhi waaye dina bindal ay ay ay waajuram moom gone goo gële wali man yuallimu ak ka nga xamante ne moo koy jàngal di ko xamal loo lële di ko jàngal bismillah lan la leen di bindal ñoom ñii ñépp gone geek ñaari waajuram ndayam ak baayam ak ki koy jàngal ustaas bi sëriñ daara bi baraa atan ak set ak deñ min naari hii ca safaraan sa fal tax na mu kon nag daldi leen woomlu woomulu leen ci mbir mi ah, lii nii sëriñ bi toxal nii xadiis bi al imaam ibn Mardawey moom moo ko soloo te ci yoonam ci la ko al imaam ibn al Jawzi ibn nag wuute na ak al imaam ibn al parce que euh, dafa am ñoo xam dañ leen di jaawale voilà al imaam ibnul jawzi moom moo jiitu fuuf waaw moom moo jiitu al imaam ibnul qayyim al jawziya moom moo doon taalibe imaam ibnu taymiya rahmatullah al imaam ibnul jawzi ni moo leen jiitu dëgg la ñoom ñépp ñoo bokkoon ngir mooy ñoom ñu ay hanbali lañu woon al imaamu ahmad moom ñoom ak ak <laughs> am na keneen kuñ fi gisoon ah, koo xamante ne nii ci ngiru imaam ahmad la bokkoon ah. waaw li fàttale ko te biñ ko gisee yàggul bi ñuy wax ci wàllu wird yi ah fàtte nga ko fa kullu wirdi yuridul murida li xadratillaahi walay yaxiida sawaa'un intamaa ilal jilaani foofu la al imaam al sheikh abdul qaadir ibnu muusa al jilaani al kaylaani al jilaani radiyallahu anhu moom itam ci ngiyu xanaabila yi ci al ngiru imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhim waaw imaam ibnu al-jawzi laa doon wax moom wuute naa kon imaam ibnu al-qayyim al-jawziya rahmatullah alayhima kon moom ci yoonu imaam ibnu mardaweyi la soloo xadiis bi indi càllale gi ci téeram boobu ji taxqiiq ak taxqiiqu fi ahadith al-xilaaf mooy li nga xam ne di taxqiiq di xóotal di seet ci xadiis yi nga xam ne di indi yi nga xam ne mooy xadiis yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute léegi bi mu ëndee xadis bi dane hada al xadisu laa yajuuzu al ixtijaaju bi dane xadis bii moom warul ñu ciy sukkandikoo lu tax mu ne li annahu min amali ahmad ibn abdillah alharawi mu ne na xadis bi dafa am benn waaye boo xam ne moo ko famante xam nga fan yee ñu ngi la doon wax ci lool naan man ngaa gis càllale boo xam ndekete yoo dafa am benn bu dëgër nii ci biti ndekete am na benn waay boo xam ne moo ko créé moo ko defar gars yi amoon nañu ñeme yàlla ñeme yàlla goo xam ne jaraloon na leen toog di créer ay xadiis naan yonent bi aleyhi salaatu salaam nee waxu ko waaw moo tax boroom xam-xamu xadiis yi radiyallahu anhum kenn du ñoom suñu boroom a leen tàggat voilà léegi ngir xeetam ngir yonent bi ñu liggéeyal sunnaay yonent bi aleyhi salaatu salaam ba ku fi indi yenn yi dinañ lu wane ne waa jii ci biir càllale bi ki ferenkolaay ci càllale bi waxul waxul li mu wax du wute nag li am Imaam Ibn Jawzi mu ne nag waaj wooju nag xadiis bii lu tax ma ne jarul ñu ciy bàyyi xel di ci di ko sukkandikoo euh, muy xadiisu imaam ibn Mardawayhi bi mu ne Ahmad ibn Abdillah al-Harawi moom moo ko defar waaw ci liggéeyam la mu ne wa kaana kaddaaban yada'u al-xadiis waxkatu lu bu màgg a màgg la woon boo xam ne dañ ko dafa siiwe woon di lijjanti ay xadiis di leen defar ñenn ñi nag dañuy dissimulé wu léeg-léeg dañ leen di jàpp voilà wala léeg ñoom ñu jëfur daal di koy wax. voilà kom rek Seydina Sufyan ath-Thawri mook mbokkam ma <laughs> kii boog waaja <laughs> kii euh, al-Kalbi sawaay <laughs> moo tax ba ko benn waay gisee moom euh, imaam Sufyan ath-Thawri bu mag moomu voilà euh, nga xam ne moom ak ñoom al imaamu Malik ñoom imaam al-Awza'i ñoom imaam Ibn al-Mubarak ñooñu ñoo doon dund ñu ak gaayu mag yooyu radiyallahu anhum ñoom su beneen Sufyan bi Ibn Uyayna ne woon Makka kii ne woon Kufa fële ca Irak mais benn waay gis ko mu dugg ci ci ci ci ci ci alkal di génn <laughs> alkal bi la woon wala keneen <laughs> mu naan ko da ngay dugg jigi mu ne maa ngi seede ne waa ji waxkat lu amul la mais alkal yi ci boppam moom moo wax moom moo leen reconnaître ne lépp lu mu leen wax ne jëlee na ko ci ma mu jëlee ko ci Mawlaana Ibn Abbaas mu ne Yonent ma lay saa saa nee na loolu du moo ko defar waaw te loolu ak bari ci téere tafsiir yi <laughs> waaw. alkalbi an ki rek ndekete yoo loolu lépp de toute façon moom ci boppam de toute façon nit ñi détecté woon na ko xanaa kay dafa ñëw xam ne xam nañ ko mu daal di jëfur wax mbir mi léegi nag imaam Ibnul Jawzi ne waa ji ci ñoom la bokk Ahmad ibn Abdillah al-Harawi moom dafa newoon koo xam ne expliqué bu mag la woon ku dul wax dëgg la da doon ay xadiis waaw te li mu wax nii moom al imaam euh, Ibnul naka noonu la al imaam al Mizzi al al Mizzi ne woon al imaam al xaafis ibn Kasiir voilà al imaam al xaafis ibn Kasiir borom tafsir bi sëriñam boobu di al al Abul Hajjaaj al Mizzi rahmatullah alayhi bu boobu moom it ku garaaw la woon ci wàllu ilmul xadiis rahmatullah alayhi moom itam waxoon na bu waxoon na après moom parce que imaam Ibnul Jawzi moo leen jiitu. ne kii ne lii nii waa ji loolu la mooy waa ji day créer ay fo ay ay xadiis na ko noonu imaam Ibn Abdil Haaji loolu la waxta imaam Az-Zahabi rahmatullah alayhi moom itam sëriñ la woon ci al imaam al-Haafiz Ibn Kasiir moom nii al imaam Az-Zahabi ñoom rahmatullah alayhi ñoom ñii ñëpp dañoo wax lool na ko noonu al imaam Ash-Shawkaani ne mawdu la mooy xadiis bi waajee ko créer voilà kon mu ngi noonu le mu ne léegi beneen gëneel boo xam ne téere yi ba léegi ñu ngi koy tudd. mu ne waraakibu daabati mahma basmala inda rukubihi laha wa hamdala taktubu lahu malaa'iku salaami hasanatan ka'adadil aqdaami mu ne waraakibu daabati aji war ka nga xamante ne mooy warwaay aw fas wala gëléem wala yoo xamante ne daal transport bu dee tey kuy war oto wala koo xam ne dangay ngay war avion wala da ngay war sa jet privé wala hélicoptère yow daal loo mën a war waajay war lay dukkat muy loolu temps yooyu parce que daa bala woon ah mu ne koo kële mahma basmala bu yéeg ne bismillah inda rukubihi ca bam fa ba muy yéeg laha wa hamdala teg ci alhamdulillah kooku tu yaktub dees na ko bindal lahu dees na ko dina ko bindal malaa'iku salaami malaakaay borom bi nga xam ne mooy borom jàmm te mooy ku jàmm moo la amal jàmm te mooy ki mucc ci bépp ayib ah dinañ ko bindal lan xasanatan ay yool ka adadil aqdaami lu tolloog ay doxam ay jéego ya la nga xamante ne moom la faswa wala warwaay wa di def loolu al imaam eh, ki nga xamante ne nii imaam Ibnul Jawzi daal na koy tuju ci kitaabul mawdu'aat téere bu li xadis bi nii ba ab ab ndénkaane la boo xamante ne nii al imaam Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom la xadis bi di wax ne moom la ko yonent bi alayhi salaam doon dénk. waaye xadis boobu ne na ko noon al ñoom al imaam euh, ibnul euh, al xaafiz euh, az-Zahabi rahmatullah alayhi ñoom moom dane waa ji kii nii mooy ki nekk ci càllale bi munkarul xadis la mooy koo xamante ne nii xadisam des ko bàyyi xel Ali ibn Thabit moom majhul la keneen koo xam ne moom kenn xamu ko loolu moo tax xadis bi ci wàllu càllale dafa am problème mu ne nag lii ci gàttal sëriñ bi duñu wax ne ci gàttal radiyallahu anhu lii la boroom xam-xam yi en tout cas yenn ci téere yi di tudd ci ngëneelu bismillahi irrahmani irrahim ah mu ne nag as asraaruha aktharu min an tuhsa mu ne asraaruha ay mbóotam moom bismillahi irrahmani irrahim ëpp na min an tuhsa ñu koy takk di ko lim ba di ko takk amma fawaid amal fawaidu kantaa njariñam yam ya ci am dëgg-dëgg yépp fala tustaqsa du lees di topp di ko seet ba di ko takk mooy ëpp na lool ëpp na xelu doomu aadama ak lu ñuy takk ak lu ñuy lima ko takk wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa